juddu Seydina Yahya tubaab yi naan ko Jean Baptiste moom moo fi dégg la waxoon naa la fi Saint-Jean bii ngay dégg la Lyon vieux Lyon cathédrale Saint-Jean ak bala wu ñu wax ji de mais Saint-Jean Baptiste la Seydina Yahya mii nee nañ lañ ko tudde wal iyaadu billah seen caaxaan yooyu mooy moom mii dundu ah moom la borom bi tabaaraka wa taala di jox nag mu rendi dee diggante àjjana ak safar ñépp gis ne dee mu ne leen nag yéen waa àjjana xuluudun dundu leen ba faw falaa mawtu amatul dee yéen waa safara yéen sax leen fi leen ne amatul dee loolu jagleel la bu ko borom bi defal amul keneen ci mbindeef yi kuy ray dee ku dut Seydina Yaxya te loolu tekkiwul ne moo gën <laughs> déedéet kon nag affaire yi la ay jagle loolu nag. ñu bari dañ koo ràññeewul même ci nitu yàlla yi lool comme que seen sang yi di yonent yi alayhimu salaam lool moo am ci ñoom seen taalibe mel noonu mooy day am yenn jagle yoo xam ne mais ki ko raw ki ko raw xaaju la am am am ama solo leeral na fa lu ama am solo bi muy leeral euh, façon awliya yi waaw. ñi nga xamante ne nii ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ci nitu yàlla yi yow da ngay foog ne ñoom ñenn ñi dañoo jàpp ne ay ay ay ay ay ay ay xar baax ku dàq def xar baax moom moo gën waaw waaw ku dàq def xar baax rek day wane ni moo gën alors que affaire du loolu la alors que xaaju la nekk loolu waaw ci la doon ne am na ñoo xam ne ñoom dañuy nekk ñoo xamante ne nii ah. mi ah, ngi naan wa ba'duhum yasiiru fil hawaa'i wa rubbamaa yasiiru fawqal maa'i wa ba'duhum yukallimu al-ashjaara wa ba'duhum yukallimu al-ahjaara wa minhum man yunqidu al-muriida wa huwa dhuu bu'din wa lam yahiida wa ba'duhum ya'jizu 'an daf'i ad-darar 'an alladhii naadaahu illaa fil hadar laakinnamaa al-muriidu dhut-tanaadii idhaa ta'allaqa biman yunaadii wa ahsana adh-dhanna bihi fa innahu biyumnihi yuslih jalla sha'nahu xoolal mu ne li ma soxla woon mooy fii wa minhum man yuslihu al murida bi nadratin faqat wala yabida wa minhum al muslihu haal al abdi wa huwa minhu jalisun an bu'di waaye waaw bi muy wax ne am na ñoo xam ne yii yëpp sax mënuñu ko waaw yii yëpp mënuñ ci dara waaye bulligal madaa waaw fa minhum man la tabinu abadan lahu karamatun wa bulligha al mada waaw waaw ci loolu rek xamal ne thumma lamanna anna sha'na al awliya mukhtalifun jiddan ka sha'nil anbiya mooy loolu wax léegi xamal ne gis nga mbiru yonenti euh, awliya yi nitu yàlla yi dafa wute lool comme mbiru yonenti yi alayhi salaam seen biir ni mu wute tilka faddalnaa ba'dahum 'alaa ba'd ca suuratul baqara waaw ca xis daal benn xis bu boobule moom la borom bi di wax juzu boobule ne yonent yaango man maa gënale lenn li ci ñeneen ñi mooy gis nga noonu nga am ay ngëneelante kii gën kii kii gënali wala borom bi am lu mu defal kii defalu ko kee mbiru awliya yi nag nekk seeni dono man lu dul mel noonu muy borom xam-xam yu sell yi tey jëfe seen xam-xam te yàlla tax te nekk ci yoonu yonent bi alayhi salaam moo tax mu ne fa minhum man la tabinu abadan am na ci ñoom ñoo xamante ne nii jamais mu feeñ ci ñoom mukk lahu karaamaatun ay karaama yi ñu xam nii ay diwa naaw ci air bi mu ngi dox ci ndox mi mu ngi kii waa daa toog rek bëgg daal rek mu am ci saase yu mel noonu dara du feeñ ci moom yooyu dara yi ah, lan mooy feeñ ci moom li ñu xamee jullit ñépp di dem jàkka respecté sharia bi respecté julli woor yooyu di dox bokk di di di di jàngale bu dee kuy jàngale la wala sax mën na nekk bañ a nekk kuy jàngale waaw comme ku ñu xamee ay daara ak yooyu mën na ko sax bañ a doon moom mooy ñi ñëpp yi def li li li borom xam-xam yëpp nit ñu baax ñi julli lambda li ngay gis ñuy def moom loolu lay def li gaa jàpp ne lool mooy lambda quoi dem julli ji bu woor jotee nga woor dogadoog nit ñi léeg-léeg nag du fi nekk koor yu bari yi du ci nekk yi ñu déedéet waaw waaye nga xam ne benn amul dara lu extraordinaire luñ ko mën a nottali comme ni nga xam ne noonu la suñu doomu jamono ji xaar ci wàllu yu ñoom jàpp nañ ne ku gën a def karaama yaaraw alors que erreur la borom masaalik nañu as-Shaykh Ahmadul Xadiim Abul Mahaamidi alayhi ridwaanul baaqil qadiim mu ne nag attention de am na ci ñoom ñoo xam ne man laa tabilu abada du wane mukk dara du feeñ lahu ñeeku karaamaat ay te malgré loolu wa bulrixal mada jote na ñoom la waaw ñoom yiiw jote na ko waaye dara du feeñe ci moom moom jote na ñoom ya te amul benn karaama benn lu ka abab xarbaax buy jaare buy feeñe ci moom am na ci ñeneen ñoo xam ne moom yuzhirul karama wa minhum man yuzhirul karama wa huwa lam yastakmil istiqama <laughs> am na ci ñoom ñoo xam ne dañuy wane ay karaamaat di def ay xar baax muy borom bi di ko feeñale ci seeni loxo ak seeni làmmiñ ak seeni tànk ak yooyu waaye wu huwa te waajooju kat lam yastakmil istiqaama matalul coo wooral ci diine yàlla gi borom bi ne war istaqim kama umirt wa man taaba maak waa ji matalu ko mais borom baa ngi jaarale ay mbir ci moom léegi nag ki xamul lan lay def xoolal ki sëriñ bi njëkk wax waaye ji moom dara du génn ci moom te àgg na na lépp yiiw jote na ko ñoom waxtaan la te dara du feeñ ci moom alors que diw moom yu baree yu feeñ ci moom te sax matalul sax istiqaama tegu ci yoonu yore lay sa saam exactement des na am na ci ay faay kon nag mbir yi képp ku takk ak kellete ci kan moo ëpp xar baax yum def di gaar waale ñeneen ñi ah am kay suñu sëriñ nangam ak nangam moo fi def ku man na def ku man def di gaaruwaale yow xamoo dara te ñu bari ñuy gaaruwaale kat ñenn ñi dañ naan taalibe Serigne Touba mii lañu radiyallahu anhu di gaaruwaale Serigne yeneen Serigne Sénégal yi le fait que ci ñoom julli géej gi gi ñu nettali ci sëñ bi radiyallahu anhu ñuy gaaruwaale ñeneen ñi quoi naan géej jàngoogu moom kay moom ku man ne ma yow yow xoolal loolu rek <laughs> waxoon naa la kooku moom culture am culture am sax daa bariwul daa mooy culture am ci wàllu xam téere xam-xam yi bariwul mais bu ci bariwoon dina gis am pagaay yoo xam ne waxoon naa la ci Seydina <laughs> Abd euh, Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh ash-Sharif al-Maghribi ni Seydil Hajj Malik tudd Maam Abdou radiyallahu anhum nettale boo boo demee ci téere al-Ibriz bi taalibeem bi ni nekk ah, ah, ah, Ahmad ibn Cheikh Ahmad ibn al-Mubarak al-Lamti radiyallahu anhu bi mu ànd ak benn mbokkam di dem di promené wu dañ doon promené wu. benn île bu ne woon foofu moom fa lañ doon dem dañ doon promené wu mais ci ndox mi lañ jaar dem tamit ñoon jaamu ñoon sax yàlla mooy dox waxu non ci jaamu yàlla ñoon mais mooy du loo xam ne promenade ci kaw nii duñ ne lii jaamu yàlla la jëluñ benn pat dañoo dox ba ci île bi ci ndox mi lañ jaar biñ paree dëppaat jaar ba waa ji naan gaay waa ji jàpp na ñun ay ay façon jinne la ñu ndax dañuy jaar ci ndox mi di dem noonu te foofu loolu mooy yow loolu foofu amoon war ngaa xam nga ne doo fi waroon ngaa am kersa <laughs> wax war ngaa nga dem na rëccu ji te tuub sa digganteeg sa yàlla te xam ne kenn du xamee ne diw moo raw ci loolu kenn du ko xamee lool waaw <laughs> waaye yow xaaral téere yi ngeen war yi ñu war a xam du ñu ko xam waaw ah borom masaal yi boo ko bind te mu ngi nii radiyallahu anhu léegi nag affaire dafa ko quoi mel ni ñun ay superman yoo xam ne dañ xool kan moo gën a nekk superman gars yi oh, oh, oh, après ñeneen ñaay gaaw leen ñu xool compétition bu fàdd boobu loolu loolu nitu yàlla yi sori nañ loolu voilà kon. al afdaliya moo ñu andi foofu borom bi defee la benn ngëneel eh, wala mu defal la benn laa taqtadi al xayriya tekkul ne yaa gën ci bépp eh, bépp walla te lool moom la Seydina Ibrahim nii alayhi salaatu wassalaam la ko borom bi defal fii moo tax mu ne wa inna awwal al te premier ci jaam yi ñi nga xam ne lañuy yuksa yawm al qiyaama Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam moom la ñuy njëkk solal alayhi salaatu wassalaam léegi nag ñu jàll mu ne alaa wa innahu te nag yëg leen alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa nee naa in wa innahu te nag sa yujaa'u bi rijaalin min ummati dinañ indi keroog yawmal qiyaam ay góor yoo xam ne ci sama xeet lañ bokk bisub taxawaay ba yoo xam ne ci sama xeet lañ bokk fa yuxadu bihim zaata shimaal ma gis mooy ci xawdu bi ndax yonent bay saa saa moo ne woon ana faratukum maa leen di taxaw di leen xaar ngir man leen a nandal ca xawdu ba waaw man maa leen di nandal maay toog di leen xaar maa ngi leen di xaar moo tax mu doon jox rendez waa lamsaar ne leen mbir yi dina metti ci kanam waaye muñ leen ba ni ngeen may fekkee ca sama xawdu ba loo loo waaw léegi yonent bi saa saam day nekk ca mbalkam ba inna a'taynaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar waaw léegi sauf mu gis ñoo xamante ne nii ci xeetam malaaka yi tee leen di leen yóbbu fa yu'khadhu bihim zaata shimal di leen yóbbu côté càmmoñ nga te waxoon nañ ko bi ñuy gis kii bi waa ashaabu yi moom mooy waa safara mooy ca yoon wa nga xam ne baaxul wàllu càmmoñ <laughs> nee na nag bu ma gisee loolu ma ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ma ne boroom ma ne fa aqulu ma ne ya rabbi ay sama borom asxaabi ñii samay saxaaba lañ de ñii waxuma la ci sama xel ñii man ñoo ko doon dund waaw asxaabi ñii samay àndaroo lañ woon fa yuqaalu nee na ñu ne ma innaka la tadri ma ahdathu ba'dak yow xamuloo ay yeneen ma lay saa salaam yow xamuloo waaw li nga xamante ne nii moom lañu ñu moom lañu ñu sos ci wàllu diine sa gannaaw waxuñu liñ sos mooy ay temps sa jàkka ji amul woon tapi ñu def ci tapi déedéet moom lañ la doon wax loolu loolu taxul bid'a boobu loolu yu innovation yooyu. ay avion xew naa yooyu taxul ñuy wax ci wàllu diine xamoo yow ñii lan lañu ñu sos baandaka sa ginnaaw waaw nee na fa aqulu may wax mu ne kon ma wax comme li jàmbu sell ba waxoon léegi ñu taxaw nii tuuti mu ne kon dinañu indi ay góor min ummat yi ci sama xeet waaw fa bi bihim zaata shimal ñu leen di yóbbu côté càmmoñ ma ne mais borom ñii samay saxaaba loolu al imaamul Euh, euh, euh, Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu comme ni ko imaam al-Bukhari rahimahullahu solowe foofu dane yonent bay saasaam dane bi nga xam ne ci laay nekk ca xawdu ba waaw mu jege benn mbooloo boo xam ne hatta idha araftuhum ba ni ma leen di xoole gis leen nii ñëw xaraja rajulun min bayni wa baynahum fa qaala halumma fa qultu ila ayna qaala ila naar waaw Seydina Abu Hurayra mu ne yonent bi saa saa nee na damay gis benn mbooloo buy ñëw ci sama xawdu ba ma nekk di nandal nit ñi te ku ci naan dootoo marati ba faw yow moom mar tàqalu ko nag yow te xeetu jikko yi nga xamante ne woon da koy setaaleel ba mu set wecc waaw yi nga dese woon setal wecc ndax àjjana kenn du fa dugg di defe dara moom la borom bi naan wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwana ñu daal di rocci la ne woon ci seen diggante ci ak ñëkk-ñëkk yenn yoo xam ne lu ñàkk diggantey nit même bu dee ñu baax lañ ay ay ay ay ay yu ñu yoo kenn ci mën a jàppal ci def même lu ndaw ndaw mu ne loolu lépp laay dindi keroog waaw nee na ma nekk ci xawdu bi jëkk rek benn mbooloo yoo xam ne xam naa leen ba ñuy jege ma jëkk rek gisatuma leen am benn waay bu dox sama digganteek ñoom ne leen ay wa ñëw leen ma ne leen ma ne mais fan lañ jëm ñoom nee na waa ji ne ma ilan naar safara lañ jëm ko am malaaka woon boo xam ne ci forme nit la ñëwee waaw waaw waaw moo tax Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu moom it soloo na ko yonent bi saa saam la yaridanna alayya naasun min ashaabil hawl hatta idha araftuhum ixtalaju duuni nee na am na ay góor yoo xam ne ci sama saxaaba yi lañ bokk dañuy ñëw ngir naan ci sama mbalkama mu ne dina am ay nit yoo xam ne dañuy ñëw ngir naan ci sama mbalkama ci sama saxaaba yi ah ñëw léegi ma xàmmee leen jekki rek gisatuma leen ñu dox sama diggante ñoom gisatuma leen waaw moo tax ci hadith sayyidina Sahl rahimahullah wa radiya anhu mu ne la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani thumma yuhalu bayni wa baynahum waaw mu ne am na ay nit ñoo xamante ne nii dañuy ñëw ngir naan ci sa sama mbalkama ma xam leen te xam nañu ma xàmmee nañ ma xàmmee naa leen ginnaaw gi am lu dox sama digganteeg ñoom waaw waaw mais nag ci loolu nag la ne ma ne may borom bi fa aqulu ya rabbi ashaabi yi mais ñii nii samay saxaaba lañ waaw ñii samay saxaaba lañ ne yeneen bi tabaaraka wa taala ya rabbi ashaabi yi waaw am na ci riwaaya imaamu Ahmad mu ne fala aqulanna wat naa ne dinaa wax keroog ne yaa rabbi eh, sama borom ashaabi am ci beneen riwaaya boo xamante ni nii ci imaamul Buxaari mu ne usayhaabi <laughs> mooy sax mooy tasgiiru tuutalu saxaa eh, sama saxaaba yi la ñeenee waaw <laughs> nee fa yuqaalu ñu ne la tadri ma ahdathu ba'dak mais yow xamoo lan la nga xam ne lan lañu sos sa gannaaw waaw waaw moo tax ci riwaay imam Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne innahum irtaddu ala adbarihim alqahqara nee na ñu ne ma gis nga ñoom ñii nii nga gis ñuy dox seen digganteeg dañoo dellu ca seen gannaaw mooy weddi yàlla ginnaaw ba ñu ko gëma woon alqafqara comme nit ki ni muy de delloo gannaaw te du xool xar kanamam fi muy fi muy fi muy reculer ñoom noonu lañ def ci diine ji génn ci diine ji ba set ci wecc duñ leen bàyyee seen gannaaw waaw irtaddu dañu murtad génn ci diine ji jënd ko leneen duñ leen bàyyee woon waaw waaw moo tax ci riwaaya bi nga xamante ne Seydina Abu Hurayra ba léegi jaat Seydina Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazn radiyallahu anil jami' mu ne foofu ñu ne ma innaka laa ilma laka bima ahdathu ba'dak waaw yow xamoo ñii lan la ñu sos sa gannaaw <laughs> nee ñu ne ma innahum qad baddalu ba'dak dañoo soppi li leen fi bàyyee woon desuñu ci li leen bàyyee woon de mukk waaw Allahu akbar waaw kon nag mu ngi noonu lii nee lii moo tax borom xam-xam yi rahmatullah léegi ñu ne mais mais ñii ñan lañ woon lu bari ci ñoom comme ni nga xam ne al imaam an-Nawawi rahimahullah ak ñu mel ni ñoom loolu lañ dëgëral ñoom al imaam ibn Tiin waaw surtout ñoom imaam an-Nawawi ñu ne ñii ay naafiq lañ woon la maxaala yu leer nañ parce que mooy ñii duñu ñeneen mooy ñoo xam ne dañoo dund ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax am na ci riwaaye boo xamante ne nii yonent bi sallallahu ci boppam dane ñoom dañoo nekk ñoo xamante ne nii ah ñoom xam naa leen ñu xam ma waaw <laughs> xam naa leen ñu xam kon nag loolu mooy wane ne ñii kon ñu dundoon ak moom lañ waaye du ñoom kese ah <laughs> voilà <laughs> xam nga. ñu ne ñi ay naafeq lañu woon ndax naafeq yi de toute façon ba fa yonent bi saa saa newee mais da leen doon jàppe ci li nga xamante ne nii loolu la ñu feeñal moo tax ci benn riwaay bu nekk ci imaamu Ahmad ak imaamu Tabarani ah hadis boo xam ne ci Seydina Abu Bakr la jaar Nufay' ibn al-Harith radiyallahu anhu mu ne la yaridanna alayya al-hawd rijalan rijalun mimman sahibani wa ra'ani waaw te sanad boobu al imaam al haafiz ibn Hajar rahimahullah nee na hasan la waaw mu ne am na ci ay góor yoo xam ne dinañ ñëw ngir naan ci sama teen bi sama mbalka ma ëllëg ci ñoo xam ne góor yoo xam ne àndoon nañoo man ci kaw suuf war a aani te gisoon nañ ma bi ma fiy dund waaw moo tax lu ëpp ñu boroom xam-xam ni ne ñii naafiq yi lañ ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisoon na leen ci kaw suuf mais comme que yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom bi waxu ko mu xareek ñoom moo tax xoolal Abdallah ibn Ubay li mu def ci yées yëpp pourtant yeneen ti bay sa keroog bi muy génn àddina doomam ji woo ko ñëw yëgal ko ko waaw dane ko yaa koy julli non seulement mu laaj ko yéeréen bi mu sol moom yeneen ti bay sa ndax xam na ne baayam oh garaawoon na de waaw te fuñ ne gaa naan yéeféer la yoon nar koo traité loolu yeneen ti bay sa sam ne déedéet waaw ñu bañ koo traité loolu mu jël yére boppam alayhi salaatu wasalaam jox ko doom ji di Abdallah ibn Abdallah ibn Ubay ibn Salul ngir mu solal ko baayam yaa jàpp ne amaana lool dina ko sauver waaye ba ki ko kiiwee mu ji gaañu lool lool dalul xelam mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam damaa bëgg nga ñëw jullee sama baay Seydina Umar ibn Xattaab téye ci yére yonent bi alayhi salaatu ne ko mais yonent bi alayhi salaatu wasalaam huwa ibn Salul kii Abdallah ibn Salul la moom moo defoon bés sàngam nangam ak nangam mu ne ko waaw Omar bàyyi ma sama yére bàyyi ma waaw bam naan ko mais borom bi daa tere nga ñaanal ñi mu ne ko tere borom bi <laughs> ci loolu wax <laughs> sawa'un alay alay alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marra falan yaghfir Allahu lahum waaw <laughs> mooy ñooñu yële tooy saa saa gis. boroom bi wàcc ca gannaaw ne ñu mel noonu du ma leen jéggal de toute façon te yonent bay saa non seulement yéeréem la ko jox ci la génn àddina mais moo ko jullee suñu borom ne kooku ñoom ci waa safara lañ bokk waaw akbar xamoon na ko xamu ko mën ak ñeneen ñi mel ni ñoom ñoo xam ne naafiq la ñu newoon ci biir mbooloo bi ci biir bi ñuy def Uhud mais. ceeru armée bi la Abdallah ibn Ubay déppaleen ceeru armée bi moo ñu ay cinquante person lañ non ëpp nañ cinquante waaw <laughs> ñu bari mooy xam ne naan juróomi nit lañu ñooñu loolu la la yeneen tubaab saab saab bi wax na ñoo xam ne gis naa leen xam nañ ma ma xam leen ma gis leen ndax yeneen tubaab saab saab dane ñun li ñuy àtte nit ñi mooy li feeñ yàlla nag lañuy ñuy bàyyee li nëbbu te borom bi xamal na ko lu bari na ta'rifannahum bi simahum waat naa di nga leen xam ci seeni màndarga waaye gannaaw mënoon nañu tuub ak yooyu yonent way am gis leen mënoon nañu tuub waaw am na ñoo xam ne bi leen yonent way saasaam bi mu fiy génn ay yéeféer leen mais tuub nañ ginnaaw bi waaw mais yeneen tubaab yi saa salaam ne ñoo xam ne xool gis naa leen gis nañ mu ma gis leen waaw ma laaj leen ma ma gis leen ah waaye ñooñu ñoom ñooñu la gaa di yóbbu fu ñaaw moo tax al imaamu Nawawi mu ne humul munaafiquun wal murtadduun waaw ñii ñooy naafiqi ak ñi nga xamante ne yi ci imaam Muslim al-Minhaaj sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhima mu ne ñii ñooy naafiqi lañ waaw naafiqi lañ ak ñi nga xam ne dañoo murtad xam nga yeneen waaye sax am na saxaaba yoo xam ne biñ leen bàyyi bi ñuy naafiqa dëggu woon nañ mais bi yonent bi saa saam demee dañoo génnaat ci diina ji te ñu bari ci kaw gi lañ dëkkoon xam nga ñoom Uyayna xam nga Uyayna moom dafa am chance parce que Uyayna dafa dafa dafa dafa tubbi woon na Uyayna <laughs> <laughs> ibn Hisn sayyidu bani Fazara mais moom dañ gisoon seeni mbir rek al-Abbaas ibn Mirdaas bi ñuy gis euh, ak euh, al-Aqra' ibn Haabis euh, Fathu Makka kii Hunayn nag yooyu yéen ngi dund nañ ko fi bi ñuy ta door a tàbbali téere bi. mu yaay na moom lañ gisoon borom Seydina Omar bi bi bi bi bi mu nee doomu mbokkam bi doomu frère am bi yow am nga ab ab ab ab place daal ci Seydina Omar. bi mu ñëwee Seydina Omar nekk xalifa léegi damaa bëgg introduire ma laajal ma fa audience mu ñëw rek dugg si ibn al-Khattab bu yee ne moom yow ibn al-Khattab yow doon dooni jox lu bari doo ñu àtte ci maandu ba Seydina Omar nar koo nar koo <laughs> <laughs> <laughs> ah, ngir mu jéggal leen xudil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jaahiliin wa haadha minal jaahiliin Seydina Omar daal di koy jéggal Seydina Ibn Abbaas mi moo nettaloon xadiis bi naan dafa yor Seydina Omar dafa naan waqaafan taxawaakoon ci aaya yàlla yi bañ ko waxee aaya bi rek dafa arrêté te daan naroon a fët waaw moo yay nag naroon a rimbal dóor ko dóor ko métti yaram boobu muy yor waaye biñ ko waxee aaya yi mooy yooyu na moom dafa salam génne àddina moom bokk na ci ñi nga xam ne dañoo wet ne woon génn nañ ci l'islam Seydina Siddiq moo ko ci dugalaat dañoo xare moom ba jàpp ko Seydina Siddiq moo ko dugalaat ci la dugge ci loxoom la duggaat ci diine ba ni mu génnee àddina nekkaat saxaaba mu delloo ko lépp loo xam ne moom la doon am ci moo tax nit nekkoon saxaaba murtad nekkaat saxaaba kooku saxaaba la ba léegi waaye bu deewee kéefër kooku dootu saxaaba waaw moo tax imaamu Nawawi rahimahullah te waxam ji insha allah mooy li am lii mooy li am ñii yenent lay saasab gisoon ay nit la xam ne dund nañoo moom mu gis leen ñenn ñi ay naafeq la ñoom ñenn ñi ñoom nekku ñoo ni naafeq waaye après la ñu tubbe xam nga ñenn ñi dañ ne dootuñ joxe zakat ah ay zakat fan fama baalu Abi Bakr ne na lépp dara lañ dul dox Abu Bakr yonent lay saasab daal lañ ko séqaloon dem na affaire paaw tribu arabe lañ ko wax léegi ñun suñu alal yi la ngay di jox Abu Bakar du am benn zakat lañ dul génne mu xareek ñoom ci kaw loolu ñoo xam ñoom dañoo génnoon ci diine ji mooy xurubu ridda yi ah ñooñu kay xam nga ne bu ñu deewee yonent baay saa saa ëllëg bu leen gisee dina ne ah gaa yii de samay saxaaba lañ woon <laughs> malaaka yi dox seen digganteeg moom ne mukk ñii <laughs> yow ñii xamoo li ñu créé seen bopp rawatina ñi nga xam ne ñooy al murtaddiin ñi bi yàlla génn ci diine ji waaw léegi nag ah mu des mais euh, am na nag euh, yeneen wax yoo xam ne dëgëruñu noonu ñoo xam ne nañ ne ñoo mooy boroom bakkaar yu mag yi waaw ak boroom bid'a yi nga xam ne de ci lislaam lañ génn àddina waaye loolu lañ nekk woon waaw ñooñu la waaye ñoom ñooy ñam ñooñu insha allahu taala mooy lële la waaw te lii liñ la doon wax sànq mooy yemul ci saxaaba ñi nga xam ne dafa dundoon moom kese de ndax ne tubaab yi saa saa am dinañ gis xadiis boobu ci biir insha allahu taala ah que ne inna ummati yud'awna yawma al-qiyaamati ghurran muhajjaliina min athari al-wuduu' tuddoon nañ ko fan yi hadiis Seydina Abu Hurayra wala ci beneen riwaaya bi inna ummati yud'awna yawma al-qiyaamati ghurran muhajjaliina muhajjaliina min athari min athari al-wuduu' waaw samay xeet de mu ngi ci saxiix yi dañ leen di woo wala dañuy ñëw yawmal qiyaam ñu pel seen jeexital fi ñu doon jàpp bi fi ñu doon raxas day tell day weex waaw day weex léegi yonent may saasaam parce que dañ ko doon laaj mais yonent may saasaam nan ngay xam ne sa xetal mu ne est kenn ci yéen bu amoon ay gëléem yoo xam ne dañoo weex wala dañoo am benn couleur nekk fàtte naa ban couleur la waxati ci biir gëléem yoo xam ne meluñu noonu est-ce bu leen gisee dina leen xam ne ñu ne ko waaw mu ne leen nag inna ummati sama xeet nag yawmal qiyaam dañuy ñëw yoo xam ne ngëneel la gu leen borom bi defal defalu ko yeneen xeet yi même bu dee yeneen xeet yi lañ doon jàpp waaw xurram muhajjalin ndax sayyidatu Saara jàpp na sayyidna Ibrahim jàpp na ci xew-xew boobu bañ demee Égypte loolu tax ñoo jóg ah léegi